wala suuratul ghuraf ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim qul yaa cibaadiya alladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmatillaah inna allaha yaghfiru dunuuba jamiican innahu huwal ghafuurur raxiim kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax bi nga xam ne mooy mooy juróom fukk bi ak ñett mu ne qul waxal yow rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam yaa ibaadiya yaa ibaadiya alladina asrafu ii yéen sama jaam yi nga xam ne yéena ëppal ala anfusihim ci seen bopp ëppal ci lan ci dugg daldi sóobu ci mooy yàlla yi sóobu ci yi nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala di terete seen yoon newu ci di def ay mooy yàlla guddeeg bëccëg di ci nuur façon bàkkaar bu nekk ñu daldi koy dikkee façon mooy yàlla bu ne ñu ne ci mu ne laa taqnatu waxal ak sama jaam yoo yéle woo leen ne leen bu leen désespéré wu de bu leen ñàkk yaakaar min rahmatillah ci li ngeen xamante ni mooy yërmande yàlla ju yaatu ji azza wa jalla inna allah ndax moom boroom bi tabaaraka wa taala yaghfiru dunuuba jamia moom mooy kiy jéggale bàkkaar yi mbooleem seen amul benn bàkkaar bu mbindeef mën a def lu dul ne boroom bi tabaaraka wa taala mën na koo jéggal de innahu dëgg dëgg moom boroom boobale azza wa jalla huwa moom alxafuuru mooy ki nga xam ne mooy jéggalaakoon bi arrahiimu mooy aji yërëmaakoon bi laaye bii nag bokk na ci laay yi nga xamante ne nii moom la boo fàttale ko bi ñuy tàmbali saar bii waxoon nañ la ne am na ci lenn ci mufassiruuna yi raxmatullaahi alayhim di boroom xam-xamu tafsiir yi ñoo xam ne dañu ne laay bii moom medinatul munawwara xam nga tuddaluñ la ko dañ na rek am na ñu ne lenn ci laayaay saar bii madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam la wàcc laaye bii nii ci la laaye bii nag li tax mu wàcc boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim al imaamu al buxaari waaye al imaamu muslim ibn al hajjaaj al qushayri am naysaabuuri ak ñeneen solo nañu ko rahmatullahi ala al ma xadis boo xam ne mu ngi jaar ci mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhuma mu ne dafa am ay nit ñoo xamante ne nii ci waa bokkaalekatu yàlla yi dañoo fekk ñu def bàkkaar yu rëy faat nañ ay bakkan bari ay ay ay ay mefe ay njombe yoo xam ne moom lañ defoon waaye tamit jaaloo nañu daal di bari la tamit ci yi nga xamante ne yeneen façon yi yu ñaawtiif yi ñu def ñu dikkal nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko nag yow de li ngay woote ah yow de li ngay wax lu rafet la lu rafet de ci ngay woote muy sa lislaam bii ak liñ ci dégg nga koy wax waaye nag boo ñu xabaaroon que ne est-ce que ñun li ñu jot a def ci bàkkaar yi nga ñu xamee rey nit njaaloo daldi sàcc alalu jàmbur fël alalu jàmbur dagg cëri jàmbur waa ñun ñooñee moom est ce que loolu yaakaar nga ne yow mii yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax xamal nga ñu benn loo xam ne mën nañ koo def ngir boroom bi daal di ñuy faral suñu bàkkaar yooyale nee na suñu boroom daal di wàccee saar benn laay boo xam ne mu ci saar yu kaw yi inshaa allahu taala dinañu ko gis mim naan walladina ak ñi nga xamante ni nii laa yad'una ma allahi duñu woo du ñu jaamu bi booleeg boroom bi tabaraka wa taala ilaahan aaxara beneen borom mooy duñu ko bokkaaleeg lenn wala yaqtuluuna nafs te tamit duñu faat bakkan bi nga ludul allati bakkan ba nga xamante ni duñu faat bakkan ba nga xam ne allati ba nga xam ne xaramallahu boroom bi moo ko ñoŋal moo tere préserver bakkan boobale daal di koy ñoŋal ci ñu koy faat illaa bil xaq lulul ci dëgg bu dee bakkan boo xam ne nit koo xam ne dafa faat bakkan ci tayeef te kenn ñi ko war a jéggalu kenn jéggalu ko bu dee tayeef moom préméditement du toute façon loo sa ay jéggala du ci am waaye bu dee ne moom mooy boo xam ne moo ko tay dem waajal faat waa ji faat bu bu bu day kooku moom amul jéggale waaye même bi nga xam ne faat bi nga xamante ne nii lenn ci mbokk yi nga xamante ne nii ñoom lañ war a jox indemnisation di diye yi wooy li nga xam ne moom lañ leen ko war a ndàmpaay yi ñooñu bu kenn ne jéggale naa mooy ne kooku noonu faat bu mel noonu le walla loolu illaa bil xaq bu kenn jéggalewul bu boobaa dañuy faat bakkan boobale lu dul ci dëgg walla yasnuuna te nag duñu bàkkaar duñu duñu njaaloo ba nii laayee jeexe dinañu ko gis nee na ginnaaw gi suñu boroom wàcce laaye bii ne qul waxal yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam yaa ibaadiya alladina asrafu yéen sama jaam yi ngeen xam ne yéen a ëppal ala anfusihim ci seen bopp laa taqnatu min rahmatillah bu leen yàkk bu leen yekki bu leen ñàkk yaakaar bu leen désespéré wu ci li nga xamante ne nii mooy yërmande borom bi tabaraka wa taala lool benn wax la am beneen wax boo xamante ne nii ki nga xamante ne moo tax laaya bii nga xam ne bi mu wàccee bi mu wàccee li tax mu wàcc mawlaana ki nga xamante ne mooy Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu moo ko wax nga xamante ne ni al imaam ibn Ishaq rahmatullahi alayhi moo ko jële ci Naafi' mu ne Naafi' mi nga ne mooy sëriñu imaam bu mag boo bële wax nañ la imaam ibn Isaaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhima ak imaamu Maalik ñoo dëkkandoo woon Medina mooy euh, daal di dem fi nga xamante ne mooy Irak sinon Medina la cosaan wota foofu la dëkkoon fa la juddoo léegi nag al imaamu eh, Ibn Ishaq bu borom siira bi moom moo ne man de ki ma nettali mooy Naafi' moom mu jële ci njaati géem di sëriñam nekk ki nga xam ne mooy sangam di Mawlaana Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma muy nettali nettali bi nga xamante ne moo wér bet nettali bii kese moo wér ci li nga xamante ne nii gàddaayu seydina omar ibnul xattaabi radiyallahu anhu wa nettali bi naan dafa jël jaasim wër ci kaaba gi daldi julli ñaari ràkk wër kaaba gi wax waa màkk ne leen képp koo xam ne dafa bëgg yaayam daldi koy daldi koy tinj xaw ma soxnaam daal di koy ténji yaayam ñàkk doom xaw ma ay ay doomam nekk jirim nag ma topp maa ngi di gàddaay loolu moom wérul waaw nettali boobu mooy li siiw mais mais l'islaamu gàddaay yoon Seydina Omar ibn al-Khattab demewul noonu ni mu demee mooy lii mawlaanam Omar wax te doom ji moom moo ko wax doomam ci boppam moom moo ko wax ne sama baay moo ma ko wax ci xadis boo xam ne bu wir la nga xam ne imaam Ibn Ishaq dane Naafi' moo ma ko nettali te Naafi' gis nga boo sopp woon jël imaam ibne Ishaq teg fee teg fa imaamu Maalik rahmatullah alayhi càllale boobu noonu la imaamul Buxaari rahmatullah alayhi ne imaam Maalik bu jëlee ci Naafi' mu jëlee ci Mawlaana Ibn Umar radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaam nee na nee na càllale boobu mooy bi càllale bi gën a dëgër boo mën a trouver ci kaw suuf loolu la al imaam al Buxaari Muhammad ibn Ismaa'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Buxaari rahmatullahi alayhi doon wax. kon nag mooy fële te imaam ibn Ishaq nit la ko dëgër mooy ne loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a wér nit la ku dëgër moom moo ko soloo ne Naafi' moo ma ko nettali kon lii mooy li wér ci nettali gàddaayu Seydina Omar ibn al-Khattab dafa laqatu comme ñépp ndax moom Seydina Omar nee na Mawlaana ibn Omar nee na sama baay moo ma wax ne ma man ba ma naree gàddaay yi man de man ak Ayyaash man damaa joxe rendez man ak ki nga xamante ne nii mooy Ayyash ibn Abi Rabi'a ak Hisham ibn al-Aas ibn Wa'il as-Sahmi Hisham mi mbokk Amr ibn al-Aas la woon ñoom ñoo bokkoon bàyyi nee na man ñoo ñëw ànd ngir doxante rendez-vous fa nga xam ne mooy tanaaduba bani rifaar ngir ñu daje fi nga xamante ne nii mooy benn ndox boo xam ne benn teen boo xam ne mbokki waa euh, min adaati bani rifaar mbokki waa abu abu dhar al-rifaar yi ñoom ñoo ko moomoon soriwul woon Makka noonu le fa lañ joxe woon rendez-vous ne ku nekk booy dem da ngay yoxosu fexe ba waa Makka duñ la gis ñu fexe daje foofale bu ñu fa dajee ñaar ñu njëkk a teew ñu xaar keneen ki ba sonn gisuñu ko dañuy dem ñu xam ne kon waa Makka ko ko jàpp noonu la Seydina Omar génne dafa laqatu mook Ayyash ibn Abi Rabia ak Hisham ibn al-As sauf que nee na bi ñu àggee foofu Ayyash man Omar ibn al-Khattab ak Ayyash ibn Abi Rabi'a radiyallahu anhu ñëw nañ ñu toog toog gisuñu Hisham ñu xam ne ah Hisham kon dañ koo jàpp ibn al-Aas ibn Wa'il as-Sahmi radiyallahu ta'ala anhu nee na nag noonu lañ def ñu daal di ko dem ñu xam ne daal jàpp nañ ko bi ñu demee nag léegi Ayyash dem Ayyash mii lañ la doon nettali keroog fan yële waxoon nañ la moom moom Abu Jahlin ñoom ñoo bokk yaay waaye bokkuñ bàyyi moom la Abu Jahlin ak frère am bi al-Harith ibn Hisham te Seydina Umar a ko nettali radiyallahu anhu nee na bi ñu gàddaayee mag Ayyash bàyyi fa Hisham da Hisham dañ koo jàpp waa waaye ñoñam dañoo koy gàddaay ñu jàpp ko léegi Seydina Omar laqatu moo ko Ayyaas ba dem Medina radiyallahu anhuma ba ñu demee nag foofu la fa xew mooy Abu Jahlin ba mu demee xam ne ah frère am bee mbokkam nee nga xam ne ñoo bokk yaay di Ayyaas dem na Medina mu teg dil benn pexe moom mag gi di al-Harith ibn Hisham radiyallahu anhu al-Harith ibn Hisham mujj na tuub moom waaye Abu Jahlin moom comme ni ko ñépp xamee mooy boppu kéefër gi ne woon Makka moom la ñu faat fële ca Badar comme ñu koy gisee ci suuratul li nga xam ne mooy suuratul anfaal saar bii wax suuratu badar buñ ci ñëwee dinañ ci wax sa gazo gazwatu badrin kon nag loolu la léegi nee nag bi Abu Jahl ñëwee ak mag gi teg dil ki euh, nax ay pexe ba fexe delloo Hicham daal ci gàttal ngir ba a guddal Ayyaas boobu Ayyaas mu topp leen gaa yi dem jàpp ko yóbbu dugg ak moom waa Makka jàpp ko yeew ko ba mu ne ngodd dugg dugg ak moom waa Makka naan yaa ahla ya Makka hat bi hakada fafalu bi sufahaikum yéen waa Makka naka nii rek na ngeen def ci seen ñu dese di ñaan dañuy gëm beneen diine di bàyyi suñu diine maam yi xëccaat gaa yi daal di ko léegi nag Seydina Omar radiyallahu nee na bi nga xamante ni nii ci lañ nekk noonu nee na nag suñu boroom radiyallahu alayhi salaatu suñu boroom azza wa daal di yóbbu wàcce bi li nga xam ne mooy laaya bii nii. muy qul yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim ndax li tax liy wàcc dane moom Seydina Omar radiyallahu anhu dane dañ doon wax ne gis nga ñoom ayyaas yi façon ayyaas yi nga xam ne dañ leen a fitnaa ci seen diine ñu daal di yóbba yóbbuwaat leen ak ñi nga xamante ne mooy Hisham dañ doon wax ne ñoom ñoom boroom bi du leen nangul benn tuub ginnaaw bi ñu xamee yàlla ba pare gaa yi delloowaat leen ci kéeféer loolu nag loolu nag bi lool xewee ñuy wax lool ci la boroom bi wàccee